Umdatul ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi afdalu salaati wa salaam. kitaabul ashriba. an Abdillahi bni Umar radiyallahu ta'aala anhumaa anna Umar radiyallahu anhu qaala calaa minbari rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam. amma ba'd ayyuhan naas. innahu nazala tahrimu alxamri wa hiya fi xamsa min alinab waltamr walasal walxinta walshacir walxamru maa xaamara alaql wa salaatun wadidtu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam kaana cahida ilayna fiihinna cahdan nantahi ilayhi aljad walkalala wa abwaabum min abwaabi riba kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala tom ginnaaw bi mu jeexalee comme niñ ko jeexaloon ci jotaay bii ñu génn kitaabul ashriba téereb lekk yi waxoon naa la yow yaa fayeen yaa gën a xam sax ngay xam téere bi ah. ndax ku wax lekk la ciy tegu xam nga ko nga ne ma naan wala ma xamoon ne xam nga ko bu yàgg ba may tëjjali woon nga ko laa wax waaye ma ne la kon kitaabul ashriba téere bi ci tegu mooy téereb naan voilà naan yi mashrubaat yi nga xam ne ak naan daal voilà bii nag téere bi mooy téere 17 numéro 17 mooy fukk ak juróom ñaar mu ji yëndi xadis bu njëkk mooy xadis numéro 395 hein gis nga téere bii nii téere bii ñetti xadis kese la ci ma ne ma ma ne la waaw téere bi ñetti xadis la trois cent quatre mooy bu njëkk bi muy ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom mu naan Abdillah ibn Umar mu ngi koy jële ci di doomi Seydina Umar radiyallahu anhuma anna Umar kene baayam de di Seydina Umar radiyallahu anhu qaala nee na ala minbari rasulillah ci kaw minbaru ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la taxawoon bi muy wax wax ji mooy lan bi mu nekkee xalifa muy xutba Eh? taxaw ci minbaru yonent bi alayhi salaam di xutbaal nit ñi ginnaaw ba mu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam mu ne am amma baadu ginnaaw bi ginnaaw lii ayyuhan naas yéen nit ñi innahu dëgg-dëgg nasala wàcc na tahrimul xamri li nga xam ne mooy xaraamaluk sàngara walla mooy ak wa ak sar ak xaraamam wàcc na mooy ci alquran wa hiya ba muy wàcc jamono joo jële alquran di wàcc ñun sàngara yi nga xam ne moom lañ doon def di ko yi fi doon daw <laughs> ñu ko doon naan tañu xamoon ko fii min sa ci juróomi mbir la jóge woon ci juróom yii moo doon origine sàngara ci lii lañ doon jële lañu doon nale bi ko jële ci sàngara ci garab yi mu ne min léegi nag muy wax juróom yooyu minal inab ci bi ci njëkk mu njëkk koo tudd mooy ci garabu raisin voilà dañ ko ci doon jële di ci nal sàngara ngoo tamri waaye garabu tàndara muy tàndarma tàndarma ci boppam dañ ci doon defar li nga xamante ne mooy sàngara di ko ci jële mooy dafa amoon sàngara joo xam ne ci tàndarma la doon jóge wala asal ak ak sàngara joo xamante ne nii moom ci lem lañ ko doon jële wala xinta ak froment benn façon céréale la boobu it dañ ko doon jële ci wàllu li nga xamante ne mooy ci pepp yi voilà boobu dañ ko doon jële ci li nga xamante ne nii mooy sàngara dañ ko ci doon jële wa sha'ir ak orge voilà façon bole la voilà mooy orge moo moom it dañ ko doon jëlee kon juróom yaa ngi nii loolu tekkiwul mooy ba muy wàcc ci lii la fekkoon ñun ñu yoroon ne waaye moo tax mu leeral moom Seydina Omar ngir nit ñi jàpp ne ah kon yi kese la kon daal sàngara sépp loo xam ne jógawul ci lii ci neneen lañ ko defare kon garaawul mu ne mukk wal xamru li nga xam ne mooy sàngara maa mooy lépp woo xam ne xaamara day muur di di di di muur di nëbb al aqla xelum doomu aadama mi lay tax mu muuru ba tax mu ñàkk boppam ah di wax waxu ko waaye de koo xamante ne wérul wala koo xam ne bopp bopp bee bopp bi feesut voilà ndax lan ndax naan gu mu naan waaw muur xel mi mooy lépp xamru muy kullu lépp lu maa xaamara al aql xaamara lépp loo xam ne da koy muur al aqla xel mi nga xam ne moo war di takk may borom doomu aadama muy takk di xam yiiw di ko topp day sori li nga xam ne mooy luy ñaaw lay tax nag mu muuru ba faculté loolu noonu dootu ko man mooy su mu lépp lu koy def rek sàngara la mu ne wa salaatun te ngi yoo xam ne waditu ah man Seydina Umar radiyallahu anhu mébatoon naa lool anna rasulallahi ke ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na ndax ahida ilayna mooy digoon nañu ci waxoon ni ci fii hinna ci mbir yoo yële ahdan ay dikk yu leer nantahi ilayhi mooy leeral ñu ay atteem ba mu ba mu nekk loo xam ne boo o oh, mooy du as du nekk affaire mujtahid du nekk affaire koo xam ne dañ naan ko àgg na koo xam ne fu mu mën a yullee li nga xam ne dayoo coonoom ngir génn ci lim xam ci diine ah ndax lii attee may nàngam ak mooy sàngam loolu mëbatoon naa lool ñett yi moom yonent bay saasaam leeraloon ñu ci leeral boo xam ne moom dañ ci yem waa ñun dañ koy jàpp yem ci xam ne lii mooy àtteem amatul gestu leneen léegi nag mel ni muy lim nag ñett yooyu mu ne aljaddu mooy maam <laughs> ane waaye maam mooy la non miraas lay wax <laughs> miraasul jaddi <laughs> waaw mooy miraasu maam voilà loolu xam nga saaba yi noonu dañ ci wute wute yu bari voilà moo tax loolu leeraloon nañ ko ci siira bi loolu c'est <laughs> c'est après sax biñ defee euh, jataayu yi jëmoon ci miraas bi ba pare lañ gisoon ne am na yoo xam ne dañ euh, jotuñu ko woon traité voilà jadd bii nag miraasul jadd ak mbokk yi bu ñu fa newee loolu traité woon nañ ko ci complément bi yi ñu defoon ci wàllu miraas walillahi alhamdu wal minna mooy bëggoon na lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeraloon leer bayaanan shafiya boo xam ne leer goo xam ne moom day day faj day day day wéral way seenu seenu xiif guñ xiif ci xam dëgg-dëgg àtte bi voilà mooy daal ci wàllu jadd daal boobu mooy bu njëkk bi bi ci tegu mooy kalaala kalaala nag boroom xam-xam yi dañ cee wute mais li ëpp ñi liñ wax te mooy waxu Seydina Siddiq radiyallahu anhu mooy nit koo xam dafa génn àddina bàyyi wu fi ay baay mooy ay waajur du yaay du ndey te bàyyi fi ay doom voilà kooku ci gàttal am na rek yeneen i wax mooy kalaala mu ne loolu yi akama bëggoon mu leeraloon ñu ci loo xamante ne nii dañ ci yem daal leer gu leer ba duñ soxla leneen wa abwaabul ak ay bunt min abwaabi riba ci bunt li nga xam ne mooy riba surtout ribal fadli bi voilà bi nga xam ne ci gën a lente la tegu booboo gën a tax muy wax kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci ñaareelu xadis bi wax naa la ñetti xadis kese la indi fii muy hadis numéro trois cent quatre-vingt-seize ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn mu ne an Aysata radiyallahu ta'ala anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu su'ila 'anil bid'a annahu su'ila 'anil bid'a fa qaala kullu sharabin askara fa huwa haram qaala al-musannif rahimahullah al-bid'a nabidul 'asal kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax kon ci xadis bii nii mu ne an Aisha mu ngi koy jële ci suñu yaay Aisha radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne an nabi muy jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne <coughs> kene eh, kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam de su ila laaj nañ ko anil bid'a wala al bid'a al bid'u al bid'u voilà al bid'u al bid'u mooy sàngara si nga xamante ni nii ci lem lay jóge fa qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kullu sharabin askara fa huwa haram bépp li nga xamante ne nii lu ñuy naan la bépp boisson boo xam ne askara day mandiloo ko koy naan fa huwa loolu le boisson boobu la xaraamun lu xaram la léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy leeral nag baat boo xam ne gis nga ne noo jar naa leeral daal ci li nga xamante ne mooy xadiis bi mu ne al bid'a mooy al bid'a bii nii mu ne al bid'a mooy nabiyul asal mooy baat bi ngeen dégg su ila anil bid'a ah loolu al bid'a mooy nabiyul asal mooy li nga xamante ne nii mooy jus bu boo xam ne ci lem la ñuy jël fermenté loo ko ba mu ba forox loo ko ba forox waaw ba boo ko naanee di gis fukki bëccëg fukki ci bëccëg gi voilà mooy da ngay maan di daal <laughs> laa ji jublu <laughs> mu ngi noonu léegi nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xamante ne mooy bu mujj bi muy trois cent balagha Umar radiyallahu ta'ala anhu anna fulanan ba'a khamran faqaala radiyallahu ta'ala anhu qaatala allahu fulaana alam ya'lam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala qaatala allahu al-yahuud hurrimat alayhimu ash-shuhuumu fa jamaluuhaa fa baa'uuhaa kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an ibni abbas kon mooy ci wolof ñetti téeméer hadis numéro ñetti téeméer ak ju ak juróom-ñeent fukk ak juróom mu ne an abdillahi ibni an abdillahi mu ne mu ngi jële ci li nga xamante ne nii mooy abdallah ibni abbas di doomi sayyidina al abbas radiyallahu taala anhuma wa anna annahu qaala nee na balagha umara radiyallahu anhu mu ne Seyd Seydina Umar radiyallahu taala anhu daf koo dikkal voilà mooy daf koo jote daal benn xabaar da koo dikkal këne anna fulaanan këne diw baa dafa jaay xamran sàngara léegi Seydina Umar mer fa qaala Seydina Umar radiyallahu anhu ne qaatalallahu fulaana ne way yal na borom bi tabaaraka wa taala rek daal di rëbb diw moo moomale voilà gis nga tamit sutura waxul turam quoi jaarul ci tur bi ne <laughs> ne euh, par exemple Ibra doon jaay sàngara ah léegi nag ñu wax ko Seydina Omar Seydina Omar ne quoi yow <laughs> rek wax déedéet mooy <laughs> li am solo du ka def li am solo daal mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di koy leeral daal léegi nag moo tax mu ne kon nag fulaana kon nag mu ne daal Seydina Omar xam nga Seydina waxul qaatalallahu fulaana kene yàlla na yàlla rëbb diw waxul diw wax na turu waa ji <laughs> voilà mais lii lépp sutura la te nii la voilà te lii Seydina Abdullah ibn Omar wa ki ibn Abbas wax nii la mooy qaatalal Seydina Omar da ne qaatalallahu fulaana yàlla na borom bi rëbb diw voilà te wax na dëgg loolu Seydina Omar wax voilà mu ngi noonu le léegi alam yaalam ndax xamul waa ji moom xanaa moom xamul ne anna rasulallahi kene yonent bi alayhi salatu wasalaam qaala nee na qaatala allahu alyahud borom bi tabaraka wa taala di rëbb na yahuudi di jiif yi lu tax xurrimat dañ leen a xaraamal alayhim ci seen kaw ashuhum muy graisse ya léegi nag fa jamaluwaa niñ def ñu daal di koy xóoyal def ko mu nekk liquide fa baaxuwaa daal di koy jaay nga ne ma eh, eh, eh, yow hadis bi daa mel ni gisoon nañ lu mel ni maa ne la ëskay wax nga dëgg de ca kitaabul buyu' te dañu ko gise woon ci baabul araya wa ghayri dhalik muy hadis ba ca mujjoon muy hadis Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda ba muy wax da jeexal hadis ba ne yonente mi alai saa salaam nee na summa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda dhalik qaatala allahu al-yahuuda inna allaha taala lamma harrama shuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanahu kon mooy loolu alhamdulillah kene yonent ma saa saam foofu mu ne woon boroom bi de moom rëbb na ñi nga xam ne ñooy yahuud yi ndax boroom bi tabaraka wa taala ba nga xamante ni ci la xaraamal li nga xam ne mooy gereesu yi nga xamante ni mooy dafa xaraamal gerees yi léegi nag shuhumaha mooy almayta walla <laughs> ndax dane woon inna allaha wa rasuluhu harrama bayna alxamri wal maytati wal xinziir wal asnaam léegi nag nit ñi ne ko ne borom bi daa xaraamal ak yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wasallam xaraamal nañu sàngara médd ak mbaam xuux yàpp mbaam xuux ak li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy xërëm yi di idole yi léegi nag yonent bi saa saam nit ñi ne ko mais yonent bi saa saam xanaa gisoo mais bàyyi la xel euh, graisse médd yi mu ne loolu daf dañ koy diwee dañ koy peinturer di ko vernis suñu gaal yi daal ah ba pare di ci diw suñu yaram yi léegi nag ba pare ñu ciy taal làmp yi daal suñu làmp yi di ko ut comme ay lampe tempête ak lampe pétrole comme bu doon tay ci ñun pétrole ñoom loolu lañu doon utiliser mu ne nag bu lee ca la yonent ba sa sa waxe woon lii mooy lan lañ xóoyal mooy li nga xamante ne nii mooy euh, euh, gereesu midi moom la Seydina Omar nag hadis boobu Seydina Jaabir a ko nettali woon ba ba al imam Abdul Ghani rahimahullah ne Ah jamaluhu adabuhu mooy dañ koo xóoyal voilà graisse bi xam nga day nekk lu lu solide day dëgër léegi ñoom ñu xóoyal ko mu nekk liquide ñu jaay ko en ko quoi jàpp ne ñoom kon garaawul duri la yàlla xaraamal kon nag lii mooy bi nga xamante ne nii mooy hadis bi nga xamante ne moom mujj ci li nga xamante ne nii mooy téere bii di kitaabul ba ñetti hadis la woon léegi al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala mu indi li nga xamante ne mii téere bu bees muy té numéro dix-huit mooy mooy fukk ak juróom-ñetteelu téere bi mu ne kitaabul libaas an Umar an Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa talbasul hariir fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbashu fil aaxira kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne kon kitaabul libaas téereb sol téereb ay yére lan lañ war a sol voilà islam loolu la bàyyiwul dara. boo foogan da ngay toog rek dugg ci marché bi wala xool ci télé bi xool say copain wala nii la ñuy solo say copine wala après mën naa dem di solo ne ñoom ah bu ko bu ko ne jullit nga yow xamoo ni mu demee ah yow mii yow yow da ngaa gens nga xam wax da ngaa gens xaw ma lu la dal l'islam bàyyiwul dara lu dul ne leeral na ko kon nag kitaabul libaas mooy téereb ay sol man la ñuy sol lan moo dagan ci jullit te loolu la war a sol luy décent voilà te ndax tubaab bi bu nee descend fii ne lim naan descend loolu moom descendul moom <laughs> waaye mooy seeru fitra daa daa xawweeku daa yàqoo yàqoo yàqoo yàqu ba ñoom sax seen maam yi waxuma ñoom seen maam yi ñoom rek diñ nee ñenn ñi ci gën a mage bañ nee gone la descend woon wax loolu descend watul tellement affaire yi jikko yi ni mu wëlbate ko voilà kon nag même kitaabul libaas téeréb sol yi léegi nag mu ciy ënd hadis bu njëkk muy trois cent quatre-vingt-dix-huit mu ne an Umar ibn al-Khattab mu ngi koy jële ci Seydina Umar ibn al-Khattab di doomi al-Khattab radi ibni al-Khattab Umar ibn al-Khattab di doomi al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na laa talbasul harir eh, bu leen sol li nga xam ne mooy suwaade sooy bu leen ko sol de yéen góor ñi lay wax bu leen sol yére boo xam ne suwaala fa innahu ndax dëgg-dëgg gis nga man labisahu bépp góor boo xam ne dafa sol yére suwaa fi dunya fii ci àddina bu doye di jiita ñàkk solo lam yalbasu fil axira yawmal qiyaam moom gis nga bés bu mujj ba mu yowmal xiyam non kooku moom du ko sal loolu nag de toute façon mooy kon kooku dugg ajjana wala parce que ajjana boo fa duggee suñu borom neena li leen soob kese lañ fay am yow nga dugg kon ba pare ñu ne la doo ko sol loolu mooy gis nga boo moytuwul sa sol soit ngoog ñu la koy wax ganaan waaño waaye lii lu ci xanaa du léere kese non ñu dañu compliqué quoi fii wax ñu naan la am na xadis bu ko wax waaye je m'en fous wala iyaazu billah yow boo mayul ak kéefër ngay deewe ba pare nag dem safara boo dugg jënd voilà ndax yonent la saa saa bu ne doo ko fa sol mooy ne te àjjana lu la soob dafay am kon mooy yow te duggug àjjana moom moodul am voilà. <laughs> am na rek ñu naan bon dina fa dugg mais dañ ko koy xañ waaye loolu lépp li muy gën a niru daal mooy affaire bi mooy dafa du dugg voilà mooy boo tuubul ci affaire waaw ndax bàkkaar bu ñu def mën na ko tuub mais di rëy rëy lu ñu lay wax nga naan maa maa tey ngeen naan hadis bi nee na wal iyaazu billah wax yooyu nga xam ne waxu nit ñu rëy yooyu nga xamante ne ne Iblis moo moo ferenkulaay ci seen xol yi di leen wax loo kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax li nga xamante ne hadis bi nga xamante ne moo ci tegu muy hadis numéro trois cent quatre vingt dix ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki ak juróom ñee ak ak ak ak juróom ñeent kon mu ne wa an Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa talbasu al-hariir wala ad-diibaaj wala tashrabuu fi aaniyati adh-dhahabi wal-fidda wala ta'kuluu fi sihaafihaa fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al-akhirah kon al-imam Abdul Ghani muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy quatre cent bu mujj benn bu mu bu bu manqué benn ah waaye yow wax lu leer ma ne la leer na kay trois cent quatre-vingt-dix-neuf <laughs> ñeenti téeméer sa waay bu manqué benn nga naan ma waxuma lu leer wa an Hudayfa moo ngi jëlee ci hadis bi ci Seydina Hudayfa mu ibn al-Yaman radiyallahu anhuma annahu qaala nee na sami'tu man di dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax ne la talbasu al-harir ne ngal la waay tere naa leen bu leen sol yéen góor ñi bu leen sol yérëb suwaade wala diibaaj te bu leen sol li nga xamante ne nii mooy diibaaj diibaaj façon yére la boo xamante ne ci suwaala bu diis voilà wala tashrabu mu ne lool bu leen ko sol voilà wala tashrabu te bu leen di naan de waaw bu leen nañ hein fii aniyati zahab ci li nga xamante ne nii mooy ndab yi nga xamante ne nii ndabu ndabu ndabu ndabu or la voilà naan yow da ngay jaay na yow ci jet bi nga bokk c'est un jet seteur gën see xaw ma lan léegi yow ba yow yow daal sa ndab yi ngay naan yow sa kër bon yow yow da nga raffiné parce que man même sama kër ndab yiñ may tegal mais bi may naane sama tee sa waay c'est un kii en or quoi ma lool wala kudd gi nga xamante ne kudduk or la moom lay lekke quoi ngir wan ne man vraiment damaa nekk déedéet loolu dafa xaraam nga naan lan loolu lañ lay wax loolu lañ lay wax nga naan man gis nga man bu ma demee ci hôtel yi man hôtel du n'importe quel la deux la trois non puis laa jëm moom kay bu ma amul cinq étoiles ci maa ngi ci palace yi saway te foofu même robinet bi may ubbi c'est en or ñu jox ma lépp en or dañ naan la loolu dafa xaram wala góor rek jigéen a ci yam dafa xaram ci utiliser lool waaw moo xam ak robinet nga ko def wala kaas wala kudd boo yor di lekk loolu dafa xaram wala fourchette booy cappe ci ndawal li di di sax loolu dafa xalaat kon nag wala mu ne wala tashra la eh, wala tashra eh, wala tashrabu tabu leen naan fi aniyati dhahabi wal fidda ci ndab li nga xam ne ndabul Euh, or la wal da ak xaalis na nga noonu ndab loo xam ne xaalis la it dafa xaram voilà yow moo tax ba borom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan waa ji nga xam ne dafa sol ab jaaro jaaro boo xam ne dagan na de ci moom jaaro nit góor gi nga xam ne dafa sol jaaro boo xam ne jaaro xaalis la boo xam ne da koo def ci loxoom est-ce que man na naan sëgg ci robinet bi ubbi robinet bi à la pompe di di duy ubbi ko duy ci loxo bi naan nii di naan parce que loxo boobu la mujj defu kaas di ci mel ni kaas te loxo ba da caa takk li nga xam ne yab jaaro la boo xam ne dafa am or dafa am xaalis boobu ndax or dafa xaraam ci góor di ko sol léegi mooy boo xam ne dafa am ah xaalis loolu yow bu dee loolu lañ lay kii kon yow war ngaa seetaat suñu bopp kon nag affaire baa ngi noonu kon nag wala tashrabu ta bu leen naan mu ne yonente waaye saa saam nee na bu leen naan fii aniyati dhahab ci ndab loo xam ne ndabul or la wal fidda ak xaalis wala taakulu ta bu leen lekk fii sihaafiha ci seen ndab mooy ndab loo xam ne ndabul xaalis la wala ndabul or dafa xaraam bu leen ci lekk fa innaha ndax dëgg-dëgg gis nga yooyee lahum ñeel na leen ñooy ñan ñan la fiy wax fii te tudd leen mooy yéeféer yi ndax jaruñoo tudd amuñu njariñ ci kaw suuf bu ñu gëmul seen borom fa innaha dëgg-dëgg ñoom lahum yoo yële ñeel na leen ñoom fi dunya ci àddina gu doye gaaw a jeex moo tax ngeen koy bàyyee walakum kantaa yéen jullit ñi yéen ñi gëm borom bi tabaraka wa taala yooyee mooy ay ndabi oor ak xaalis ak yoo yoo ki fo xaalis ak oor ak yoo yëleeki ñoom ak ay ji yooyu la walakum yéen la ñeel fil aaxira ca alaaxira borom bi dencal na leen ko moo tax ca kaw fële mu a woon ku fi sol xarir ku fi sol yéereb xarir liñ gis premier hadith yi ku fi sol yéereb soie doo ko sol ëllëg <laughs> ndax yéen dañ leen ko dencal bu ëllëg yooyu yëpp ak façon yooyu wallahu ta'ala